ñun de gisuñu dara fa qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam ne nag hada jibrilu jaa li yu'allima an-naasa diinahum mu ne leen hada kee mooy kookee ki fi ne woon sànq kookee ngeen doon wër te gisu ngeen jibrilu malaakal sëy naa jibril la alayhi salaam jaa dafa dikkoon nag li yu'allima ngir mu jàngal annaasa nit ñi diinahum seen diine seen dundin wii lan mooy l'islam moo tax it jàngal na fi arkaanul islam jàngal na fi arkaanul iman jàngal na fi al ihsaan loolu nga xam ne mooy branche yi nga xam ne l'islam lii la kenn mënu cee génn ci waaw kenn mënu cee génn ci voilà. ñu gis mais nga ne mais li yu'allima an-nas diinahum moom da doon jàngale kii daa laaj ñu ne la waaw parce que kan moo waral jàngale mi kan moo waral yonent bay saa saam leeral li mu leeral ba ñu xam ko ñun tey toog di ko wax ak ñaata génération saxaaba yi ci nande ci jàngat mii yi nga xam ne jénlwul fen lu dul ci laaju kii comme que moo tax képp koo xamante ne yaa waral ñu nekk ci jataay wala nga nekk foo xam ne moo tax taalibe yi war a am war a ñaw bu ñu nekkee boroom xam-xam foo xamante ne awaam yi dañ faa ne war ñoo bàyyi awaam yi daal di daal di jël jël jël jël jël discussion bi jël kàddu gi jël waxtaan bi mooy population bi toog rek di waxtaane waaw sëriñ bi waaw xam nga mbay maak waaw waaw suñu tool yi waaw waaw waaw xam nga waaw affaire bi waaw yàlla tere nag ñuy waxtaane ligue des champions boobu moo gën a gaaw nga dégg yaa subhaanallah bu dee sëriñ bi la rek ah waaw moom kay dégg naa ñuy waxtaan gone boobu ku jàmbaar la walla yàlla billah <laughs> foo foo gën a dee garaaw moom <laughs> war na yu mel noonu bu sëriñ bi nee xam ne ñoom dañ faa ne taalibe yi ñoom ñoo war a boo xam ne ñoom du pour ñoom de parce que ah, waaye ñi gën a tax mooy ngir mu leeral fi loo xam ne moo xam ne ne ñii fii ñi fi ëpp réere nañu ko sëriñ bi leeral lool ci wàllu diine loo xam ne manu la ñàkk ñuy xam ko te xamuñu ko te ñu ngi dund di def ñàkk koo xam ñu laaj ko ci yu noonu mu leeral leen wala ne man de xadiis sàngam sëriñ bi damaa bëggoon boo ñu ko damaa déggoon ñu ne xadiis xaw ma nàngam boo ñu ko mënoon a leeral di wax ci nan la jullit mën a nekkee en communauté di dund ci jàmm bañ a bañante bañ nekk ñoo ay la taxaasadu hadis boobu daal sëriñ bi daa bëggoon boo ñu ko mënoon a kiiwal bu ko defee sëriñ bi leeral loolu mais du ngeen bàyyi waxtaan wi ñi nga xam ne xamuñu diine di ko yor di waxtaani ay waxi kesew kesew ay waxu tool baag garam place baag keroog waaw moom kay suñu ndaje moom. waaw keroog ñëpp nga ko woon nañu ma ne loolu yéen a ngi yàq ta waaw te boo taxee sëriñ bi leeral fa wala masala moo xam ne yow gis nga ne nit ñi fii ni ñuy jàppe ñëpp ni ñuy jàppe baaxul en général parce bu ñuy commencé raxas seen loxo yi seen tenq yi bu ñu ñëwee raxas seen xar kanam raxas seen loxo yi ci seen jara yi fi jigéen ji takkalam foofu la ñuy commencer raxas jëm ci kaw yow nga xam ko lool ci ñii ñu bari loolu la ñuy jàppe nga laaj sëriñ bi waa ñun de duñu bëggoon boo ñu mënoon a leeral njàppum yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la saabi'i doon laa jar ah saxaaba yi nga xam ne ñoom dañoo dund ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo gën a xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku dut ñoom gis nga seen taalibe doonu ñoo ñëw naan naan naan ay ay nan ngay jàppe wan ñu yow ngay jàppe déedéet dañoo bëgg nga wan ñu kayfa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yatawadda dañoo bëggoon yow Abaa Barza al-Aslami ainsi de suite ñeneen ak ñeneen nan la Yonent bi saa saam doon jullee ay maktubaat waxtu yi nan la ko doon jullee waxtu yi julli yi waaw bon nit ñi di ñëw di laaj ah. Seydina Zayd Abdallah ibn Zayd ibn Aasim radiyallahu ta'ala anhu al-Mazini nan la yonent waaye sax sax doon jàppe waaw yow nga laaj laaj boobu ba sëriñ bi ah mooy li ma doon wax sànq xam nga ñun lii ñuy wax nii yëpp am nay jamono doonul woon jara wax mais léegi comme que connotation sëriñ dafa bari ku nekk naan ñu naan diw sëriñ la diw sëriñ la te te matuñu lu ñu doon. xatta njàpp bu baax sax mooy il faut mu fekk moom man na ko parce bés bu neen ko jàpp rek mu jàpp fi loo xamante ne nii daanaka moom gaa yee niroo te yow amoo audace fitu <laughs> te loolu sax waroon ngaa xam ne ndax man na koo dégg bu dee takkoo nga ak moom <laughs> waaw léegi ne jàpp mooy ku ko mat quoi mu wan nit ñi ni ñuy jàppe ba ñooñu génn ci erreur moom ñu doon def mais yow kooku yow yaa leen jàngal yow yaa leen jàngal ndax yaa waral sëriñ bi leeral xam-xam boo xam ne ñii xamuñu ko woon ci seen diine kon fa innahu jibril ataakum yu'allimukum diinakum kii yokkee mooy sayyidina jibril alayhi salam dafa ñëwoon ngir xamal leen seen diine tey moom bekkuloon mooy njàngale mais moo waral njàngaleem yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam ne moom moo jàngale day nekk ci darajatul al-aalim ki doon jàngale waaw nga ne ma noo pare nga ma la noo paree gu ma lan la woon ah non dama am benn laaj boo ma boo ko mayee quoi bismillah ah, non xam nga léegi nga wax Seydina Abu Hurayra bi quoi radiyallahu anhu yow nee nga waa ji daa wax dem ñu toog yonent bay saa saam ne dem leen ngeen woowal ma waa ji ni ñëwaat indi leen ma ko ñun ñu jéngi jaar fu nekk gisuñu ko ñu ñëw ne yonent bay saa saam ah ñun gisuñu ko de <laughs> mu ne leen kooku de Jibril la waaw kookee Jibril hada Jibrilu jaa yu'allimu an-naasa diinahum waaw léegi ak lan nga ne waaw mais bii Seydina Omar moom dane fa labistu maliya dama xaar ñetti fan te moom fekk ci beneen kii bi riwaaya bi nee na bi salaat fa laqiyani nabi sallallahu alayhi wa sallam sunan Tirmidhi nga wax ma ne waaw ak euh, keneen ki ma la Abu Dawud kii euh, <laughs> rahmatullah alayhi waaw moom dane ñetti fan après bi salaat mais loolu laa koy déggee après ñetti fan la koy yonent bay saa saa mu wax ne kooku rek yaa Umar est-ce que xam nga ki doon laaj mu ne ko déedéet mu ne kooku Jibril la te fee Seydina Abu Hurayra da ne waaye daa dem yonent bay saa saa ne dem leen ngeen dab ko ñu ñëw nekk yonent bay saa saa gisuñu waa ji ah seet nañ ko ku ne nii gisuñu ko yonent bay saa saa ne leen Seydina Jibril la dafa ñëwoon doon leen xamal xamal nit ñi seen diine dañ naan la simple la Seydina Umar fekke na jotaay bi mais après dafa dem waaye daa dem moom mu def voilà bi mu demee yonent may naa sax après la ne gars yi dem leen ñeenti seen waa ji indi leen ko mooy moom dafa teel dem amaana daa am loo xam ne daa xaar waa bi mu paree rek yitte mu tax moo mu dem ci saa si loolu moo tax ba yonent may saa ña fa desoon nag dem leen ngeen indiwaat waa ji nee nañ ko mu ñëw ñu génn gisuñu mu mu wax leen ci saa si yoon seen saa si naa demoon. ko yonent bi saa saam loolu tamit dañ ci jàng yitte bu mag ko yonent bi saa saam amaloon taalibe bi saxaaba bi radiyallahu anhu neewul ne non xam naa keneen dina ko wax quoi ah am na ñeneen ñu fi ne xam naa dinañ ko yegg gene kooku Seydina Jibril la déedéet moom ci boppam mooy li waroon a sànq ne gis nga yonent bi saa saam jëf yi ñuy nga gis ñu bari ñuy woote ci diine di délégué te délégué boobu lu ñu ëpp mooy day kase seen ñàkk koo loolu mooy dëgg ko matul kenn moo la forcer na nga woote ko wa mais t'es pas obligé mais na sa maam na na sama maam nekk diw ku ñépp xam bu ma ko manul ma ne maay bañ lu ma nangu kenn naan maay maay maay waaw parce daa am implication la kullukum ra'a wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ñaata yoon la ko lañ ko fàttali waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéen ñëpp ay sàmm ngeen te sàmm bu nekk. wat naa ne des na ko laaj lañ ko sàmmloo woon ma xam ne manu ko ma bañ ma bañ bay bay ba lànk du ma nangu kenn naan maay sëriñ ma bañ man sama bopp kay naa fexe ba jàngi ba pare waaw léegi sëy naa yonent lay saa saa neewul ne moo xam naa gaa ñeneen ñi dinañ ko wax déedéet moom ne ko bi salaat ñetti fan après mu ne ko ndax xamoon nga kooku Omar xam nga ko mu ne ko déedéet yàlla laaj yonentam moo xam waaw taalibe bi buñ laajee laaj bu mu fi nekk di jéem a waane waanelu waaw di wan ne moom fii mu ne xam na bay wax yoo xamante ne moom xamu ci tus boo xamul delloowal xam-xam ci yàlla neel allahu daal alam yeneen tone saab-saab nag door wax moom xam-xam ba ñële amoon te moom agsiwul moom ka doon laaj kan la yeneen tone saab-saab ci boppam waxal ko ko mu am ci ak ah <laughs> yoon woo xam ne wu gàtt la waaw aalin sanadun al ah mu am ci sanad yoo xam ne <laughs> boo xam am xadis dañ koo bëgg lool bu kawe mooy lu nit ñi gën a tuuti sa diggante yow mi yor xadiis bi ak yonent bi alayhi salaam mooy kawe na moom yonent bi alayhi salaam may ko mu am sanadun aal directement mu jële ko ci source bi moom alayhi salaam neewul ah xam naa ñeneen ñi ñi ko jot a jël ci man dinañ ko ko wax ko loolu dañ ci jàngale jàngalekat bi bu mënee jox xam-xam bi directement taalibe bi na ko defal boppam moom bu mu koy délégué fekk mu ngi koy man bu dee nag daa am ngànt comme jour boo xam ne moom manu ko te daa war am fu mu def te kooku dafa yàkkam ci ñëw fi waaw bu boobaa man na koo délégué ndax ay yitte mais bëgg dikk ci de dikk ci délégué loolu du sunnaa yonente bi te lii ku ko man laay wax a ah. même ku am compétence yi mënoo dikk ci délégué tout le temps njàng mi nga délégué njàng mi gis nga boo moytuwul gis nga boo continuer noonu yow sëriñ bi te doo réviser te doo jëfe mbir waaw saa yu sëriñ bi nga wax loolu ma ah déet xam-xamu yeneen tamit sëriñ moo gën a kaw <laughs> lii ay règle la xam nga yéen yéen yéen daa mel ne lii lay wolof xamuñu xam-xam quoi xoolal may wax naan sëriñ ma ay règle la boo xam ne waa règle yi xoolu ci sëriñ kii sëriñ lam lam daa lam déedéet xam-xam moo boo jàngalewul jëfewoo ko war na di réviser xam-xam ba nga xamoon daaw. wallahi bu ren jotee da nga koy fàtte waaw ku dëkke délégué sa xam-xam tout le am na ko de ba xam ko révisé woo talatoo yooyu di dugg ci oto yi di dugg ci avion yi di dem ak ñëw kese te doo révisé te doo ko jëfe nekkul xam-xam boo xam ne yow au quotidien yow koy jëfe jàngale woo ko wallahi nañ la may dans six mois ñu laajaat la xam-xam li nga seet dara day mel ne ay vague souvenir nga ci yàq. da ngay foog ne lii kay du nekkul la nga xamoon parce xam-xam mooy lool da koy jox sa lépp mu jox la lennam te lennam loolu mu la jox sa pexe ci la ne waaye nag da koy jàpp waaw doo ko fowe di ko dekk ci distraction yu du jeex te yi mooy ay ay ay siyaar yu bari yeeg yoo xamante ne du xam-xam du dara yëfi àddina kese la ji niru waaw. jur bu nekk am na benn programme boo xam ne dara du dara xam-xam moom affaire u barke laate kese bii wax ne yow barkeel nga nit ñi kese la yow moom boo continuer noonu yaa sëriñ non affaire bi moom jarul bu bu bu kenn sonn xam-xam bi ci boppam mooy naaw man naa ñëwaat te pour mu ñëwaat mooy fokk mu nekkaat ci fëggaat ci affaire yi di ko joxe di ko jëfe te yàlla tax di ko jàngale tey réviser bu ko deful beneen ba ak ku man di doon am am moom amul ay ay copinage yooyu de <laughs> ay copinage yooyu ay ñoomin sàngam fii kii ay copinage yooyu xamul yooyu de non ay mooy diw déedéet <laughs> non xam-xam moom mooy li nga xam ne moom <laughs> moom xamul ay discrimination wala diw la wala ko defal faveur amul mooy doomu diw faveur mukk fafre <laughs> yow de xama boo xam-xam yow <laughs> la ilaha illa kon yonent bi saa saam gis nga délégué wul ne bu xam boroom xam-xam bi bu di joxe mbir yi directement te dina tax taalibe bi am sanadun al sanad boo xam ne day kawe mooy nit ña nekk diggante moom ak yonent bi saa saam surtout bu dee xadiis la yi jege que bu doon daa am kenn ci mbokku taalibe yi ku ne ko sëriñ wax beneen seen mbokku taalibe sëriñ bi de nee na lii yonent ci kii mu jële ci kii mu jële ba ci yonent baay saasaam loolu moo gën a gudd que bu bi ci boppam moo leen ko defal ñoom ñépp même ñi fi newul woon beneen occasion mu defal leen ko comme ni ko yonent baay saasaam daal di defale Seydina wa Mawlana Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waaw léegi <coughs> kon lii mooy xam-xama ah. léegi am na loo xam ne dañoo dañ ci ñëwaat mais foog naa jaroo mooy ponk l'islam yi nga xam ne bi mu njëkk a laaj <coughs> ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla te sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam euh, ndawam la taxawal julli joxe zakat woor weeru koor aj aj yi loolu mooy fiq bi <coughs> moo tax képp kuy doyalal fiq mooy xamul li muy wax ah waaw de fuqaha ulama zahir yi boroom xam-xam yu yu yi nga xam ci surface yi lañ ne wala iyaazu billah xam-xam yeneen ci may saab saab ngay boo xam ne moom nga ci àndal boo koy wax wallahi in kunta ta'lam loolu mën na laa def yéeféer yow parce que xam-xamu yeneen ci may man di doom képp ku ko doya dal mooy yaa ngi doya dal yeneen ci may saab sa sa sa njub yàlla manu la jub boo fi nee naan ñun ñooy ñooy ñooy ñun moom ci tasawuf gi lañ ne waaw yow yaa yées ñépp yow yaa yées ñépp te sa fiq xamoo dara ndax zindiq ngay doon waaw dara zindiq bu mag ba pare kàccoor nekk fi di def yu xaram kese tudd ko affaire baatin la kuy wax nga ne gaay yi bàyyi leen foofu quoi ñoom ci surface yi lañ ne dañ naan la toppal fële waaw. yow non seulement amoo fiq bul jaakaar ba tasawuf man nga faa am dara wa man tafaqqaha bila tasawufin fa du tafassuqin sarihin farihin wa man yakun bi'aksi fa innahu ila tazanduqin amanu shanahu wa man li fiqhin wa tasawwufin jaa fahuwa alladhi haqqa lahu an yuttaba akhraja al-hukm al-imam Malik rahimahu radiya anhu al-Malik wa man tafaqqaha bila tasawwufin fa dhu tafassuqin sarihin fa'rifih wa man yakun bi aksi daa fa wa man yakun bi aksi daa fa innahu ila tazanduqin amalu sanahu wa man li fiqhin wa tasawwufin jamaa fa huwa alladhi haqqa lahu an yuttabaa akhraja dhal hukm al imaamu Maalik rahimahu radiya anhu Maalik noonu la ko borom masaal bi waxe woon wa man tafaqaha bila tasawuf képp koo xam ne ne moom nee na fiqh jaay ci ne mooy jàpp ci branche première bi ah première ponk l'islam yële nga nekk ci rek ci fiqh bi nan lañ koy defee mais ne yow lay tax ma sellal ko mooy al ihsan gi mujjee wax sama yoon ne wuti quoi ah bila tasawuf yi seetoo looy di raxas sa biir di yoo yële yàlla kese tax bu ko dara cuut du bakkan du keneen du leneen kooku moom na ko leer ba fa du tafassuqin boroomu kaccoor te lay doon sarixin bu leer taj faari si na nga ko xam waaw man waman yakun bi aksisa képp koo xam ne lu wuteeg lii la mooy nee na moom ci tasawuf fekk waa bu yoo xam ne noo gaa yi ñun ñooy les ahlu baatin quoi ñun ci baatin bi lañ ne quoi waaw kanta gaa ñoom xamuñu bàyyi leen suñu ñàkk julli yeeg suñu ñàkk def yeeg nii ñoom xamuñu ñu nekk fi di kaas parce que ñoom xamuñu sëriñ bi ne képp koo xam ne nag noonu la mel di wax yu mel noonu wa man yakun bi accident da béykat fiq ne moom d'une façon jaamu yàlla yi ni ngeen defee yooyu yoonam ne ci mais nag day sellal ci yàlla mu ne kooku moom fa innahu waajo ilaa tasanduqin kooku mooy ndox maxtaku naafiq parce que ci biti yëpp day wane ni euh, day sàcc ni borom xam-xam yu sell yu màgg yi nit ñu bari di leen wan naan ci diine la ne alors que jëfam yépp léppam lépp daa nekk alkade la moo tax koo ziddiq la ñoom baxtaru naafiq amaalu ca la ñu joyal sha'nahu mbirum borom xam-xam neen waa ju mel ni moom am ziddiq la waaw mu ne waaye kan kan nag moo mag wa man li fiqhin wa tasawwufin jala fa walladhi huqqa lahu an yuttaba wa kanta waa ji nga xam ne moo dajale nag fiq mooy xam-xamu l'islam bale mu wax al la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimu salat xam ponk yi xam ni ñuy julli attey koor attey zakat attey ak ak attey jëm ci yooyu ci jaamu yàlla yi xam baax booy sellal di branchal ihsan di def rek an ta'budu allaha ka annaka tara wa in lam takun tara fa in lam takun tara fa innahu yarak kooku nag wa tasawufin dajale yooyu jamaa mu boole ñaar yëpp mu ne fa wallazi kookee mooy ki nga xam ne xukka yey na lahu waa joojooye am yuttabaanu koy topp kookoo jara topp kurut kii ku ko topp mu sànk la waaw mu ne axraja zal hukm al imaamu Maalik rahimahu radiya anhu Maalik mu ne axraja zal hukm acte bii ma fi wax man Bamba ki ko génne radiyallahu anhu mooy al imaamu l'imam bu mag ba Maaliku imaamu Maalik ibn Anas al-Asbahi imaamu daarul hijrati rahimahu yal na ko borom bi yërëm radiya te gërëm na yal ko gërëm anhu ci moom almaaliku borom bi nga xam ne moom moom jàngee kon loolu mooy branche yooyu al imaan mooy ngëm yàlla gi mooy branche al bi nga xam ne moom le ulama aqida yi moom la ñuy traité yan ñoo jomb ci bi tabaaraka wa taala la ngay gëmum yàlla bu jaar yoon ba nga bañ ku ku ku fël fële rek daal la yóbbaale waaw boo gisee façon yi tax suñu réew yi ay li ñu naan ay schisme chiite ak façon pas-pas yu yées yi gaaw faa mën a jaar mooy lii nii lañ soofantal waaw mooy tawhid xam-xamu tawhid mais moom moom waxuma la ndaare lañ ci de mais ay moyen naare lañ ci waaw. moo tax ku ñëw du wax rek ku mel noonu da ngay gaaw yéemu nag kenn ay jóge fee wax ay waxi kan na so ñu jàpp ne kii mu yéem leen ñu topp ko loo xamante ne nii génne ne ko ku xam ci l'islam ñoom ñu jàpp ne lii lu baax la am pas-pas yu ñaaw yoo xamante ne xamuñu ko woon sax bàyyi woon leen ca lambaa nga ñëwoon di jaamu yàlla gëm gëm yàlla jàpp yàlla kay boobu tawhid boobu gëm yàlla waaye ngay waane waane lu indi fa yu mel noonu ñun yooyu yëpp lu tax parce que base yi lañ amul tawhid loolu mooy mooy branche al iman an tu'mina billah waaw wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi moo lay may yenn yi buñ la ko nettalee ci yonent naan moom la defoon nga xam ne lii qawlu kadibin wa zuurin wa buhtaan waaw te xam ne lii du dëgg parce que yonent yi ma'sumun borom bi moo leen ñoŋal ci ñuy def bàkkaar ku ko la nettali nettali naan la yonent sàngam daa defoon lii loo xam ne yow ci sa bopp ku ko waxoon sa ku am sëriñ nga xeex wu dee amul cheikh ku newoon sab cheikh loolu la def nga xeex léegi ñu ne la am yonent ko def nga toog jàpp ne loolu mën naa nekk wala iyaazu billah lu tax ñu koy gëm ñun parce que dañoo amul tawxiid gu baax voilà surtout problème yi moo tax lii nii hadis bi mooy lépp la boroom ah ah ahlu suluk boroom xam-xamu tasawuf yi loolu lañuy ñuy fexe mooy nit ki di def di ñàkk def di yëngu di teg lépp ngir borom bi comme ni koy yonent bi sallallahu alayhi wasallam an ta'budallah di samoon teg sa borom bi lay foglu ci lépp baabul muraqaba waaw nga nekk koo xam ne lépp luy génnee di ci yow da xam ne borom bee génn mbir yi à man nga koy teewlu di dund loolu waaw buy jàng alxuraan noonu jaamu yàlla jooy def noonu waaw kon nag lii mooy lépp xam naa nag dañ ci yem nii ne woon nañ da duñu guddal dañuy tàmbale waaye guddul nag ndax xadiis bi ëpp na lii am ah, mooy li ñuy mën a kii bon ay jataay jataay jataay la tënk nañu li ñu li ñu jàpp ne daal lii nii baax na ah leneen lu ma naroon fàtt sànq sama xel dem na ci ma fàtt ko mooy xadiis bi dañ ci xame ne ak yeneen xadiis yoo xam ne ñu ngi ñëw ah keneen malaaka nañ koo gis waaw ah mala waaw ah ki ñëwoon noonu sol lu weex tàll karaw gi ñuul kukk mu ñëw laaj li muy laaj saxaaba yi gisuñu ko waaw ah, ah Seydina Omar si ngay gis waaw biñ demee yonent bay saa saam lan la leen wax ci xadiis ma Seydina Abu Hurayra ak Seydina Omar ñetti fan après kenn ko Jibril la kon ki ñu gis kooku du malaaka ah, waaw malaaka la de waaw dañ ciy xamee leneen est noonu la ko borom bi bind ci ci bindam est-ce que daa ñëw laaf yi ñu ko xamee déedéet dañ ciy xamee ne kon malaaka man na jël beneen forme man na jël forme nit te wax nañ ko fi lu bari bi ñuy gis Seydina Dihya keroog di wax ci lettre yonent ma ne saa saa doon yónni bi mu yónnoon Qaysar que mu ngi ko joxoon Dihya ibn Khalifa al mu yóbbu ko ci maliku Busra maliku Busra daal di koy jox Qaysar adim Rum waxoon nañ la la imaamu Suyuti yu doon wax rahmatullah te loolu ay xadiis la bul foog ne boroom xam-xam yi dañuy wax di sànni xaasaahu yaay Ummu Salama nee yonent ma ne saa saa ma nee na man damaa gis nga taxaw nee di wax ak dex ya rek seen taxaw bi yàgg yonent sooy ne gis nga ko mu ne ko waaw mu ne ko du dex ya de kooku Jibril laa doon waxal parce que forme Dihya benn saxaaba bu tudd Dihya ibn Xalifa Seydina Jibril lu bari bu doon ñëw forme am doon yor nit ñi nag ku gis ni yonent saasaam di wax ak moom dañ naan ah di ah yonent comme ñu ne woon benn waaye bu tudd Samba ci biir nit ñi fii bu Seydina Jibril di ñëw yor forme Samba léegi yow boo romb ne yeneen di wax Samba nga ah yeneen saa yoo romb naa ko mu ngi taxaw ak Samba lu yàgg. nga laaj ko mu ne la da nga koo gis nga waaw mu ne du Samba de Jibril la alayhi salaatu kon lool kii nii Jibril la Seydina Jibril la ah ah Seydina Jibril la gaay gis <laughs> waaw te jomb na. xam nga nit man nga ne non mais waaw parce que loolu jomb parce que yonent ma saa saa ma ne woon ak ñoom dañ naan la woon ci yonent ma saa saa saa moom nee man malaaka fekk mu koy wax taalibeem bi ne ko fekk maa ngi dund bu ko wax kenn. mais moom malaaka yi da doon rombanteeg malaaka yi malaaka yi di ko nuyu mu leen di fay nee ba ma def benn fay benn faju bu ma def nuyoo ku ñu ma gisatuma leen borom bi muur ma lool ba ma ko bàyyee lañ commencé di ma nuyoo te moom après ki kooku ki mu ko nettali du saxaaba ak taalibeem la <laughs> Abu Idris alxawlaani law <laughs> <laughs> Abu Idris alxawlaani rahmatullah alayhi kon képp koo xam ne day weddi yooyu day wane ne yow vraiment mooy borom bi mayagu la loolu quoi loolu mooy tegtal bi gën a rëy que ne yow xamoo mooy masoo dund lool mooy masoo gisum malaaka mais ñu borom bi may ñuy gis malaaka yow boo jógee naan leen loo man <laughs> loo bëgg ñu tontu la <laughs> surtout may xamee ne yow pare ngir dégg dégg ñi ngay wax. malaaka yi di ñu leen gis saa am nit ñu borom bi may ñu leen di gis di waxtaan ak ñoom <laughs> taxadis bi da koy wane waaw kon nag kon ñu yem noonu ba ni ñëw ñu jël ñaareelu xadis bi ci buntu bi di xadis numéro 61 léegi